yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alam abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab ar-rabi'a ashar kon insha allahu taala ñu continuer ci xadis bi ñu euh, nekkoon ñaari jotaay yi ñu génn mooy xadisu saydina wa mawlana Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i ñu gënoon ko ñu gën a siiwee ci Abu Juhayfa doon ñu nettali nettali saydina Salman ak saydina Abu Darda radiyallahu anil jami' Eh, gisoon nañu ci jotaay bi ñu weesu li nga xam ne moom la dinaa Salman def ak moom bam laajee soxnaam si seetlu daal ne ah soxnaam si bàyyeeku na mooy daal toppatoowul boppam dara ndeke li ko waral mooy boroom këram bii di Abu Darda ndax moom ah moom lay salahu xaaja fi dunya amul benn aajo ci jigéen ñeeg yi jëm ci yooyu ndeke li ko laajee mu wax ko lañ koy wax mu bàyyi ba Seydina Abu Darda ñëw fekkoon comme li ko na am si waxoon rek day woor bëccëg yi di julli guddi yi mu ñëw waajalal ko lekk ba pare na ko am lekkal man dama woor mu ne ko waat mu ne ko du ma woor ci beneen gis nañ yeneen riwaay yi nga xam dafa waat ne maa ngi waat ci yàlla ne di waat gëne di nga lekk waaw waaw mu daal di lekk guddi jot nit ñi tëdd mu jóg nar a naafila mu ne ko tëddal mu demaat ba ci nelawaat ba ca kanam jógóog ja mu tëddal na ñëwee ba jeexitalu guddi ga ca xaaj bu mujj ba mu ne ko léegi jógal ñoom ñaar ñépp ñu jugandoo bokk jaamu yàlla boo gële waaw léegi nag Seydina Salman bañ pare moo wax ko nag yi nga xam ne noonu la war a doxale noonee la war a jublu ci jaamu yàlla yi al iqtisaadu fil ibaada inna ko inna li rabbika alayka haqqan dëgg-dëgg sa boroom bi la bind te bokkul ak kenn ah, am na ci sa kaw xaq waxoon nañu xaq bi mooy lan yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ko leeral mooy jaam yi jaamu ko te duñu ko bokkaaleeg denn mu ne wa inna li nafsika alayka sa bopp it sa bakkan sa bopp mooy sa bopp ah dafa am ak borom bi dalaa defal dépositaire nga rek waaw dala koo dénk ni yaram wi mu la jox ngir lan demal la ci roox ngir nga mën koo jaamu ba ame ci ngërëmam waaw bu ko teg nag ci loo xam ne day mujj jaamu yàlla gi saa bu ko déggatee di daw ndax lan liñ ko ci gàll daa rëy rëy rëy ba ni nga xamante ne ni ah yow ci sa bopp sax da koo mënatu la suivre mënatoo suivre waaw ndax dëkk ju julli saa su ne loolu manoo ko aktan da ngay xëy rek daanu ah. waaw ay mort subite moom day yomb façon yu mel noonu waaw nga am ne yow al kal munbit rek la ardan qata wala dahran abqa comme ni ñu ko gisoon li yonent bi alayhi salaatu waxoon waa ji yor war waayu au lieu mu dox moom bi rifqin wa hudu ci ak dal teg ko ci li nga xamante ne moom la àttan te yàlla kese tax waaye muy jaay ay di di di exagérer ko ëppal kooku na ko bu demee ba ca kanam bu mbir paan mënatu la avancer dina xam ne dekete moom dogul woon benn suuf waaye benn distance ndeket li mu defoon yëpp c'est vingt c'est neen neen la léegi te bu boobaa war waayam woowale dina ko ñàkk muy sa bakkan bi kon nag wa inna li rabbika wa inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan waaye sa njaboot sa soxna ah suñu borooma ñu digal wa ashiruhunna bil ma'ruf dunduleen ak ñoom ci njekk di nekk ak ngeen leen di ñuy bànneexu ci yow comme ni ngay bànneexoo ci ñoom lool bu leen ko bu leen ko xaña waaye it ak nekkaale bu neex ak di di di wéet di waxtaan yi ak yooyu yépp nga xam ne lépp loo xamante ne ni nekkaale bu rafet la ak li nga xamante ne ni tamit xaq yi nga ko yoral ci wàllu dundal koog ah, solal koog dëkkoog dëkkoog moom ngeen dëkk ci dëkk koo xam ne bil ci njekk lay doon léegi nag lii ko ko Seydina Salmaan waxoon foofu la ñemoon wa inna li wa li ahlika alayka haqqan say ñooñu dañoo am ci yow mii nga xam ne yaay Seydina yow yaa Abu Darda sama mbokk mi amee fa a'ti kulla di haqqin haqqahu ñi mën a fi limal yi yëpp sa boroom sa bakkan sa njaboot rawatina sa soxna ku ci nekk na ko jox fa aati joxal kulla di xaq waaw àq bu ne ci ñoom ñii sa boroom ah sa dund gii de lenn rek la lay laaj mooy nga nekk ci tawxiid nekk ci wéetal ko te nekk ñi nga xamante ne ñoo koy moy ñooy moy ko nan di ko ah di ko bokkaaleeg yenn wala kenn ci li nga xamante ne mooy mbindeefam yi kon nag mu ngi noonu de dafa am ci yow xaq waaw kon nag eh, lii la ko wax nga gis kon mooy laayi biir bi nga xamante ne ni jullit bi loolu la war di laayi biir mbokk jullitam mbokk liñ ciy jànge bu dee gis na ne war na koo laayi biir ndax kat bokk na ci xaq yi nga xam ne juróom-ñaari xaq yonent mi alayhi salaam doon wax ne jullit bu nekk da ko yoreel mbokkum jullitam mooy bu la sàkkoo nga laay biir ko nga laay biir sàkku laay biir nag du ci wax kese waaw comme ni nga xam ne laaj kemande du du ci wax kese ak tàllal loxo waaye léeg-léeg xaalu nit ki ci boppam mooy wane ni kii aajo na ku ko laay biir wala aajo na ku ko jox nii Seydina Salman gis mbokkam mi Seydina Abu Darda nar a dunde jàppe dundam gi xam ne ne lii moom woyut kër waaw ndax laa rahbaniyata fi l'islam ak rahbaniya amul ci l'islam moom ci woppam xam na ko ndax am na soxna waaye bu dee soxna si doo ko dafay nekk nii kese boo ñëwee daanaka mu ne fekk mu ñàkk fee nekk yem loolu façon rahbaniya la waaw mooy li làbbe yeek prêtre yi nekke dëddu jigéen ñeeg ñoo ñëpp nee nañu di jaamu yàlla di ci def loo xam ne nag ak ëppal la kon nag nga gis kooku même bu dee waxu la laaye biir ma nga xam ne xaalam soxna na ko ko laaye biir nga laaye biir ko kon nag mu ngi noonu sans benn gênant waaw nga gis ne moom tamit ki ñuy laaye biir tamit mu nanguk laaye biir xam nga gisoo benn yoon Seydina Abu Darda mettil affaire yi quoi jaay ne waa mais kii kii ñëw sama kër ba pare mu muy imposer en plus ci leen la xanaa soxna si du yow yaay moom rek lii ban problème a ci ne moom sax da ciy jàngale ndax moom amaana daa jàppoon ne yow li nga nekk noonu la ba moo tax moom plaindrewul de demul fenn di di ko fa jooytu waaw demul fenn di jooytu na soxna borom këram daal du ko jege du ko kii day woor bëccëg gii di di julli guddi gi kese plaindrewu ko fenn amaana jàpp na ni lii moo gën Seydina Salman li mu ko wax ñi mu xamaale ci kaw voilà <laughs> kon nag mooy di laayante di laayante biir li nga xamante ne nii mooy ci yàlla te yàlla kese tax waaw waaye bokk na liñ ciy jànge mooy Seyna Abu Darda yenn yi xamoon na ko waaye nit di nga eh, kii xaw mais mooy di fàttali fa zakkir fa dee fàttali na fàttali day jariñ saasu su ne waaw te waxoon nañ la liñ doon wax sànq dagg ko mooy Seydina Abu Darda gis nga Seydina Uwaymir radiyallahu anhu nekk fi di tàngal ak ñooyu quoi dafa nangu mooy bu ñu lay laaye biir it da nangu ku la laaye biir bul jàpp neew dépassé nga li nga xamante ni nii mooy fu ñu lay laayee biir waaw jàpp ne non ah, man daal àgg naa foo xam ne pourquoi mu am ma lu tax may def lii moom lu ci yoonam sax ah. non waroo mel noonu sëñ bi da war a nangu jaam nga te nag borom bi daa am ñum la booleel ci àddina bi ñoom nag bu ñu gisee loo xamante ne nii jàpp nañ ne du noonu même bu dee dañoo juum déglu leen ba pare même après boo leen di wan ne lii wala xam ma def ko waaw mais da nga déglu quand même nga nangu waaye non non non non saa yi da dugg ci lu leen neex du seen loolu nekk laay déedéet affaire bi du loolu de waaw kon nag affaire bi du loolu. léegi mu ne kon lii la dañ ko ci jàng bi yeneen côté waxoon nañ ko que ne ndaw si li Sayyidina Salmaan wax bi ñu gisee ndaw si ni mel ca ci xame ne ndaw si daa war di taar lool ngir boroom këram mais boroom kër gi tamit naka noonu léegi nag mu ne ñu continuer fa atan bi ñu paree lool bi mu ko waxee lii fa inna li rabbika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa a'ti kulla dhi haqqin haqqan loolu it mooy phrase bu mujj bi joxal ku nekk àqam kulla dhi haqq borom xaq bu nekk ci yow jaam bi na nga ko jox àqam te bu fell àqu keneen gi waaw Allah équilibre boobu moom la buntu bi di wax bi al iqtisaad fil ibaada am équilibre boo xam ne yow day tax loolu mooy waree ak normalité nit ñi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata waaw ñun du ñu ay malaakaan ah boo taxoon ma ne la ay naan diw moom du lekk yooyu moom jar bi souligner quoi waaw jarul wax bi ñett waaw bu lekk loo grawul bàyyi li ñun ñu lekk quoi ndax du ñuy malaaka borom bi lii la bindee waaw yeneen ci bàyyi saa saa ni mu ñu royaloo da doon lekk di naan waaw waaw comme li mu waxoon. damay woor wa uftir asuum wa uftir waaw waaye damay usalli damay damay julli di nelaw waaw wa atazawwaju nisaa nag nañ ñu bàyyi ñu roy kooku quoi te ñu bàyyi di ñu waxal ay yoo xamante ñoo xamante ne nii wax dëgg yàlla borom bi royloo ñu royloo ñu ñooñu quoi garaawul waaw bu lekkul garaawul waaw léegi mooy équilibre boobu nga xam ne ku nekk. yow sa xàqu borom doo ko la li la borom bi gàll ci ay war ay ay wari ay farata li nga fexe ba def ko nu nga xam ne mooy mastatat waaw fattaqullaha mastata'tum ragal leen yàlla ci digala bi ragal leen yàlla ci sor tereem yi di ko sori seen kem kattan nga koy def boo ko defee de te yooyu ci gën mooy jaamu ma te bu ma bokkaale dara wéetal ma du ma yépp nag ci suufu loolu la dugg waaw façon bokkaale la ci yàlla yaa ngi bi nga waroon a jaamu borom moom dong mi nga xam ne moo war am sañ-sañ moom kenn moo am sañ-sañu digal ak tere nga ne ko fi dégg ndax digli keneen ak tere keneen bu boobaa yaa ngi dugg ci xeetu loo xam ne xeet la ci wàll ci bokkaale waaw loolu nga ne ci waaw bu la sharia jam ci dara waaw bu la benn attey sharia jam loolu mooy joxe nga xàq bi bi jaamu yàlla su doo ko bokkaale waaye sa bopp mooy lan yi nga xamante ni dalay may ngir nga mën a dallu nga récupérer ngir mën a jaamu yàlla loolu sa bakkan da koo soxla parce que du machine du machine ah. day crevé de gis nga du machine day day day dog léegi waaw waaw moo tax borom bi waxoon nañ fan yi wa ja'alna al-layla libaasa ñoo leen defaral guddi gi ngir ngeen man ci suturloo di ci dalloo waaw waaye wa ja'alna an-nahaara ma'aasha bëccëg gi ma def loo xam ne ci ngeen di ute li ngeen di dund waaw kon nag doo toog noonu li sa li laaj ngir nga mën a dund loolu bu ko privé sa bopp def ko te yàlla tax bu ko defee ci ngay mën a mën a dem ci sa yoonu boroom ci loo xamante ne nii doo soxlaal kenn dara sa aj sa xol doo ko aj ci lenn du ci matériel du ci kenn waaye ci sa boroom waaw mu ngi noonu kon nag famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur nga ne ci loolu waaw te xam ne loo fi man daam ah ci boroom bi ngay dellu nga xam ne lépp looy dugg da nga koy jaamu di ko ci suuraale di def muraqaba ak moom di jaamu sa borom di wéetal sa borom ak même ci yu se yu dakan yi nga nekk di ut loo liggéey di ut loo dunde waaye di ut looy suturloo ak looy suturloo sa njaboot ak sa yooyu nga xam ne nga koy def ka annaka taraah fa in lam takun taraah fa innahu yaraak comme si borom bi moom mu ngi yaa ngi koy gis bu dee na yow jàppoo at boo ci ni ngeen koy gis nga xam ne moom mu ngi lay fuglu di la xool di la gestu di la di la di la di la di la surveiller boo fëpp foo man di nekk kon nag wali nafsika alayka haqqan sa bakkan bi daa am ci yow ak ndax boo ko loofalee am na yenn jaamu yàlla yu bari manoo ko xam nga ne moom naan nañ leen dem xare ci toolu lislaam bu dee da ngaa loof ba mënoo taxaw yow moom xam nga ne mënoo dem waaw waaye it bu dee ne da ngaa jàll sa bakkan bi loo xamante ne tax na mu maar ci jaamu yàlla comme niñ ko waxe woon ah joxoo ko xaqam bi nga xam ne yow ah dañ cee waroon a wonoon dimbali koo ngir li nga xam ne mooy am sa ngërëmu boroom nga man koo jote voilà mais defoo ko mu ne waaye sa soxna wala sa mbokk sa sa dëkkandoo yi sa kii wak sa waa kër sa njaboot dañoo am ci yow xaq ku nekk jox ko xàq ba boo amee doom xàqu yar mu gën xàq million yoo fi bàyyi seen gannaaw te xamaloo leen seen diine déedéet waaw boo leen xamalee seen diine bàyyil nga leen li gën waaw lu gën lu nit mën a doon ne mooy lool wa warisa dula wa warisa ya ayyuha an-nas ullimna mantiqa at-tayr Seydina Sulaymaan ibn Daawuud alayhi af alayhima afdalu salaati wassalaam ah moom de dafa doon baayam muy Seydina Daawuud alayhi salaatu wassalaam nan la ko doon ne alal ja déedéet kell tega xam-xam ba bam yoroon xikma ba boroom bi def ko nabi en plus waaw moo tax mu ne yaa ayyuhan naas ullimnaa mantiqa at-tayr wa uutiinaa min kulli shay waaw inna haadaa lahuwa al-fadlu al-mubiin waaw kon sa doom loolu li gën lu mu mën a donne loo ko mën a bàyyi lu mu donne mooy xam-xam leer koy niital ci lëndëmu àddina yi ba niital ko ci yoonu boroomam li ñu ko teg te du ci dévier wan ko pakk pakk fi am mu am ci balaa bayyi na lu leer nañ kuy naxaatekat képp koo xam ne day day nax nit ñi di leen jëmale ci teeli alkade moom mu am ci lu leer ndax yaroon nga ko joxoon nga ko leer joxoon nga ko torche bi joxoon nga ko bal projecteur bi di alquran ak sunna xamoon na ko ba kenn benn groupe benn koo xam ne day doy day day day day woo def cell ne bay sànk nit ñi du ko ma sànk kon nag mu ngi noonu boo ko defee rek jox nga kon xaq ku nekk xaq waaw ci noonu ki ngay mën a amee équilibre ci kaw suuf loolu yonent ma lay saa saa dañu mooy ki nga xam ne dañul xolam ci boromam kese la ko aj te lépp loo xam ne moom digganteem ak boromam da koy matal da ne te noonu mu ciy nekke en même temps soxnaam yi ku nekk ak ñin ci yoroon ni ñuy mën a toll ku ci nekk dina la jox sa xaq xam nga yonent ma lay saa dafa amoon loo xam ne lu ko borom bi defal la jagleem la mais masu koo jëfandikoo waaw waaw mooy lim na ko tur di man tasha gis nga yonent bi alay saat salam ci suratul ahzab gis nga sa soxna yi t'es pas obligé di di di di di di di di di di ay ay lool ah moo ne loolu du farata ci yonent bi alay saat waaw du farata ci moom de ku la neex ngi yéexe ko ak ayam min hunna ci sa soxna yi wa tu'li ilayka man tasha ku la neex nag moom ngay dëkkoo moom ngay jël ayam moom ngay dëkkoo waaw ku mu neex nga ne ko yow sax ay xaaral te boo ko nee amul àpp saa yaa ngi ko naan xaaral xaaral loolu yàlla yàllaa la ko may di xëcc ci yow tey nekk ak ku la neex waaw wa man ittaghayta mimman azalta fala junaha alayka waaw mais yeneen tubaab saa saa malgré loolu ku nekk dala doon matal xàqam waaw waaw li muy nekk li muy lii ci boromam yépp njaboot ji seen xàq du ko fel umma bi ko borom bi yónni seen xàq du ko fel ba moo tax keroog xajjatul wadaa mu mën a taxaw ne hal ballaxt waay waay ndax jottali naa ñu ne ko laqad addayt Allah wallahi yonent waaye saa saam jottali nga waaw te wa nasaxt laqad addayta wa ballaghta wa nasaxt waaw jottali nga matale nga te laayi nga biir mu ne allahumma shahid kon borom bi seedeel wa a'ti fa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu léegi nag bi Seydina Salmaan waxee lii fa atan nabiyya mu dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy Seydina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ah fa dakara daalika lahu mu tuddal yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolee waaw am na nag ci riwaaya imaamu Tirmidhi bi xam nga imaamu Tirmidhi la koo solo rahmatullahi alayhi ndax moom mook imaam euh, al-Bukhari ñoom ñoo wéete xadiis bii nii xadiis bii nii ñoom ñoo ko wéete mooy ñoom ñaar ñoo ko soloo <laughs> defaale nañ taxriij bi waaye dinañ ñëw après insha allah euh, fi nga xam ne foofee la ko al imaam al Buxaari daal di indi léegi euh, mooy bi ñu ñëwee ci yonent bi salaam yeneen bi alayhi salaam Seydina Abu Darda daal di koy tuddal lool ñoom ñaar ñoo ànd xam nga riwaay bi da ngay foog ne ñoom àndul moo riwaay imaam Tirmidhi bi da nga fa ataya ñoom ñaar ñu dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ci riwaay imaam ad-Daaraqutni bi rahmatullah alayhi mu ne summa xaraja ila as-salaa fa danaa Abu Darda li yuxbira an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam billadhi qaala lahu Salmaan fa qaala fa qaala lahu yaa aba darda inna li jasadika alayka haqqan wax ko yim ko wax yépp misla ma qaala salman <laughs> ci riwaaya boobu ñoom ñaar dañoo ñëw war a julli ñu fayaat ndax naafila nañ ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi pare nag Seydina Abu Darda bëgg a wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lool nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko da ko séen rek ne ko yaa aba darda ne ko abu darda ah sa yaram de daa am ci yow àq sa bopp daa am ci yow àq sa borom daa am ci yow àq comme ni ko Salman wax Allahu akbar <laughs> riwaay bii nag dane moom moo ñëw mu ñëw di ko tuddal mooy di ko gën leeral li nga xamante ne nii mooy daal moom la def digganteem ak mbokkam nii di Seydina Salman ci riwaay bi nekk mu ne fa zakaralahu zalika la mu tuddal mbir mi yonent bi alayhi salaatu salaam li dox digganteem ak mbokkam ni Seydina Salman radiyallahu anhu fa qaala an-nabi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko sadaqa wax na dëgg waaw waaw mooy sunna taqririya bu dee bii nii riwaay bu le moom mooy daa répété daa waxaat li Salman wax boobu <laughs> mooy qawliya la mais bii moom taqririya ne ko sadaqa wax na dëgg mooy loo xam ne da kay day dëgg day appuyer saxal loo xamante ne nii am na loolu ci sunnaam la bokk mu ne sadaqa wax na dëgg Salman Seydina Salman mooy yim la wax yépp dañoo am ci yow àq am nañ ci yow mu ngi noonu ah <laughs> na ay waaye yoo xam ne sax yeneen ci bi aleyhi salaam dane eh, kii Seydina Abu Darda bi nga xamante ne ci lay ñëw ci moom dane ko mais loolu euh, imaam at-Tabarani moo ko solo mais mursal la jaar ci Muhammad ibn Sirin ci moom la ñam rahmatullahi alayhi moom lañ doon wax sërëm bi bint Sirin fan eh, ci jotaay bi ñu génn bi ñuy wax Ummu Ummu Darda tabi'iyya bi eh, nee na Seydina Salman ak kii biñ ñëwee ci yonent bi alayhi salaam foofu yonent bi alayhi salaam dane Uwaymir Salman afqahu mink dana ko Uwaymir Salman moo la gën a dégg fiqh <laughs> voilà waaw mooy Uwaymir mooy Seydina Abu Darda moom la tudd ah am na ci beneen riwaay da ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam fi riwaay imaam Abu Nu'aym bi al-Asbahaani rahmatullahi alayhi da ne foofu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam da ne bi mu waxee lool mu ne laqad uutiya Salmaanu min al-ilm laqad dëgg-dëgg uutiya joxees nañu Salmaanu sayna salman nii min al ilmi ci xam-xam lu bëree bëree bëri moo tax ci riwaaya imam ibn Sa'd ah moom dane lan foofu dane yonentu mi alei saat salaam dane laqad ashba'a <laughs> suur na ci xam-xam mooy dañ koo duy mam mam mam fees loo <laughs> waaw barki yàlla la wax ma sha Allah laqad ashba'a salmanu ilma Seydina <laughs> Salman waaw dafa dafa nag lii eh, la sadaqa Salman riwaaya bi foofu la ne rawaahu soloo na al-Bukhari imaamul Bukhari mu ngi wa solo ci kitaabu sawmi baabu man aqsama ala akhihi li yuftira fi tatawwu mu ne buntu bi nga xamante ne ci buntu koor foofu la ko al imaam al buxaari yu rahmatullah alayhi indi buntu bi nga xam ne ki nga xam ne dafa waat ci mbokkam ne ko di nga dog de ci loo xam ne eh, wooru naafila la mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar mu ne nettali nañu Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr mooy Bundar rahmatullahi alayhi qala haddathana Ja'far ibn Awn muy Ja'far ibn Awn ibn Ja'far ibn Amr ibn Hurayth al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullah al-Kufi rahmatullahi alayhi qala haddathana